amu ko kën ndax yonent waaye saam sa xamul saa mu mer ne man nii bu ma faatu woon xaw ñaata kii ba ba wax nga gis cheikh bi ni mer woon ci affaire boobu ni moom bu faatu woon ay jamono ñu fëgg ko moom ne ko kañ la saa bu wax leen saa kañ la nga nay wax yonent bi alayhi salaam te moom loolu xamuma kon lu ci xamu ko lu dul ci yonent bi lan ngay mën a wax man mii nga xam ne bu ma faatu saa ma wax leen saa kañ la ngeen salaam <laughs> radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Aziz ah, Al Aziz Abdul Aziz Sy ad-Dabbagh ah turandoo mooy marocain bi shérif nitu yàlla bu mag boobu al aarifu billah alayhi ridwanul azizir rahim ah kon <laughs> waaw allahu akbar kon mu ne waa ji ne ko waa léegi qaala mu ne Seydina Omar nee na waa ji ne fa axbirni an amaratiha waa léegi kon wax ma xabaare ma ci mandargaay saa <laughs> qaal yonent bi alayhi salaatu salaam na ko an na ci mandarga yooyu an talida bu jur al amatu njaam jigéen bi rabbataha boroomam son seigneur ndaw si jur sangam jaam bu jigéen bi jur sangam imaamu Nawawi nag rahmatullah alayhi dane wa maana talidul amatu rabbataha biñ koy njëkk a jàng jotaay weesu déggoon ko moom noonu la firi ndax firi dafa bari te comme niñ koy wax mooy wa maana maanaawu signification wu talidal amatu rabbataha que jaam bu jigéen bi daal di jur boroomam mooy ay sayyidataha mooy rabbataha mooy sangam mooy jaam bi jur sangam jigéen daal di jur. doom joo xam ne doom joojee mooy sangam moom waaw loolu na dem mu ne wa maanaahu lii kon wax na la rabbataha mooy sayyidataha léegi nag mu lay duggal waaw loolu lépp ginnaaw bi nga xamee loolu mooy wa maanaa wa maanaaw an taksura sarari loolu mooy jaam yu jigéen yi day bari mooy lislaam dañuy ubbi dëkk yu bari ah bu ko defee ñuy jàpp ci ndax bu xare amee am na ci possibilité yi nga xam ne ñi ñu jàpp góor ak jigéen ci yam ki jiite jullit ñi ñenn ñi bu ko neexee mu libéré rek ñi mu def leen objet de euh, bu dee daa am ñoom luñ ñu yoraloon ay jullit yuñ jàppoon ñu ne leen échange de prisonnier wala imaam bi gis ne ñii moom am na ci ñoo xam ne mu fàttali moo gën. wala am ñoo xam ne danaa leen da ngeen di jàngal comme que am ngeen yenn compétence yi jàngalal leen ñu vous allez nous former une classe de xaw ma lan en intelligence artificielle former leen ba ñu ay nekk des bons ingénieurs boo ngeen ko defee ñu libéré leen waaw. wala ci wàllu domaine sàngam soxla nañ ko en agronomie te yow mii bokk nga ci professeurs yi nga xam ne réew ma nga jóge ma doon xeex l'islam wala bi l'islam doon xeexal. yow mii nii man nga lool léegi pour ñu libérer la da ngay jàngal temps xale wala temps de mag fooy boo formé temps kii boo ko defee ñu kii libre loo am na ci droit wala ñenn ñi mu ne ñii moom ay prisonniers la ñuy doon ay ay jaam lañuy doom ay jaam waaw léegi nag bu dee jigéen tamit pare ñoom ñëpp pare léegi ci kaw noonu mu nekkee jaam. man na jox ñenn ci armée bi ñoo xam ne daleen di jox ne yéen kii yéen seen jàmm la bu boobaa bu dee jigéen la nit ki mooy bu neexee mu jaay wala mu neex bu dee mu mu góor jigéen la wala neexee nga am sa jàmm góor nga daal di koy jaay mais bu dee jàmm bu jigéen la nit ki bëgg ko man na koo utalum néeg ci këram wala fenn koo xam ne moom même bu dee boroom soxna la amoon na ñeent. sax mënula dépasser mais bu amee jaam jaam bi du soxna bu ko neexee bu bàyyi ko uniquement ngir di séq ak moom ni nit di góor di séq ak soxnaam waaw loolu lañuy kooku nag lay wax nii ne waaw kon ci gàttal <laughs> prisonniers yi ci l'islam loolu la waaw te loolu mooy xare boo xam ne nit ñuy xare l'islam kanta bu dee ay jullit ay yéeféer bu dee ay jullit ñuy xare seen biir ñooñu loolu lii manu ci am manuloo jàpp ay ñoo xam ne naan leen yéen léegi ñii ñooy jaamu ñii déedéet déedéet loolu manu la ne que ça soit très clair <laughs> léegi kon mu ne tuksiru day bari an tuksira ma maanaam an tuksira saraar yi mooy jaam yu jigéen yi dañuy bari waaw dañuy bari lool hatta ba ni nga xam ne mooy julliñ dañuy bari ay jaam yu jigéen yu ñuy am xatta ba ni nga xam ne dal amatu surriya jaam bi nga xamante ne nii as surriya la ñoo du ñu wax sariya de da boo nee sariya sariya beneen affaire la mooy <laughs> armée boo xam ne yeneen tubaab saa saa da ko la ci armée mu doon yónni sax du def bi ak surriya ki nga xam ne mooy secret pour boro ki ko moom la nga xam ne mooy intimité la voilà. nga xam ne day man di joteeg moom di wéet moom di séq ak moom li nga xam ne noonu la ñaar ñiy sëy di séq waaye as day tekki tamit li nga xamante ne mooy day ndax day nit ki day am mbégte ci nekk gu muy nekk ak ndaw soo sële waaw jaam boobale mu ne nag xatta ba ni nga xam ne tali da lay jure al al amatu jaam bu jigéen bi bi nga xam ne ndaw si nga xam ne as-surriya jaam la mooy jamu saraar yi pluriel bi mooy saraar yi ah. bintan lay jure euh, doom bu jigéen ah li sayyidiha ngir ki ko moom ki ko moom te nekk koo xamante ne ci jullit ñoo bokk nekk nekk koo xam ne libre la mu am jaam boo xam ne bu mel noonu la boo xam ne ngir ja da koy jaamoo di ko euh, def ko comme te mais du dul ko mu takk comme jabaam waaye mooy day mën a am ak loolu noonu relation boobu léegi ndaw sa am doom bu amee doom mais doom ji est-ce que naan jaam la déedéet bàyyi ji lay topp. waaw moo tax bintan day jur doom ndax ko bin kii la tudd ummu walad waaw kii lañ naan ummu walad mooy day jural sangam ki nga xam ne mooy doomam waaw mu ne kooku nag mu ne wa bintu sayyidi te rek <clears throat> doom ju jigéenu sang bi nga xam ne moo moom jaam bu jigéen bi fii maana sayyidi day nekk ci maanaawu mooy ci même état bu même d'escale même pied escalier même daraja li di ci baay ji te baay ji sang la mooy manuñu ne yow sa yaay ab jaam la woon kon yow jaam nga déedéet ci lislaam déedéet parce baay ji moom sang la woon léegi mu ne lii la mooy jaam yi dañuy bare bare bare bare ba nit ñi di ci jël di ci am ay di mën a séy ñoom ba ñuy jur doom yoo xamante ni ñoom dañuy mujj nekk seen sangu yaay mu ne lool mandarga la ci saabu buy ñëw mu ne al imaam an-Nawawi rahmatullah mu ne wa wax nañu nag ghayru dalik yeneeni wax yu wuteeg bii ma wax waaw waaw léegi kon benn ngoog waaye am na beneen boo xam ne waxoon nañ ko bi ñuy gis arba'ina yi mooy nit ki an talida al amatu rabbataha mooy ndaw si day jur boroomam day jur sangam waaw nga gis yaay yoo xam ne dañuy jur doom yoo xam ne ñemetu leen ñemetuñ leen a wax seen bët yi xonq na waaw ñu nekk di def yëfi reewa dayu baax lu ne teg leen ci siraatal mustaqim ñemewuñu koo wax di terroriser seen yaay yi di leen teg ci fitna ak seen bay yi waaw li tax mu tudd nday nag moo gën a gaaw moo gën a sensible moo tax yeneen trois cent cent te ñëwoon di ko laaj ci wàllu biir yooyu kan lay gën a jox. mu ne ko sa sa yaay moom lu ko njëkk wax waaw an talida mu jur al ana ndaw si rabbataha boroomam boroomam doom yoo xamante ne nii yu jigéen yoo xam ne seen dañuy génn lu leen neex la solo di doxal lu leen neex te yaay ji ñemewul a wax benn baat ndax bu waxee mu woo kii sociaux yi bu dee France ñooñu gàttal leen pot ne waaye sama yaay damay bañ a day bañ ma firi kii wa kii voilà ñu menacé am ci ay procès waaw bu dee Sénégal waa ji rewantu ndaw si ndaw si yaay ji ñemewu ko sax bu koy tegal lekk sax da ngay mel ni kii ab jaamam la buy tegal sangam lekk te bu lekkee ba pare ay jërëjëf yaay ak yooyu yal na borom bi kii barkeel déedéet day lekk ba pare teg ko fële du ko sax yëkkati yaay jee ñëw di ko yëkkati du ko masa fóotal dara du raxas ndax du def dara yaay ji bu magewee sax ba manul yenn yi day fexe di ko defal doom bi mu toog di sañse di seetu nekk ci Snapchat WhatsApp TikTok di fondu di wane ak taaram di tabarruj al jaahiliyatil uulaa ci dëkk bi waaw bu demee taxawaalu ji heure bu ko neex lay génn quatre heures du lay ñibbisi fëgg bu dee joxuñ ko caabi yaay ji jóg ah, bu tëddee sax yaay ji du mën a nelaw ndax xel mi yëppan ci doomam ji nekk ci àll bi ci biti balaa xel mee dal mu dégg bunt bi rek rek mu gaaw jóg te bu ko ubbiree du ko du du wax moom sax day ubbi rek mu fil yaay ji dem dugg ci biir yaay ji waaw maa agsi nga ci jàmm maa leen da du ko sax xataa li yaay ji wax noonu sax da koy mer wala mooy mooy man man waaye waaye mais toujours waaye damaa yàkkamti waaw boo ubbee da nga war a taxawee nee tamit wala a'uuzu billah boo leen gisee mel ni jaabu vingt et un yu dix-neuvième siècle yi xam ne ñoom lañ doon jàpp di leen yóbbu Amérique sax esclave yooyu da ngay foog ne ñii ñooy moo du dara du ndaw sii di def nii jeune bii di maltraité mère bi du mère du dara du an talida al amatu rabbataha mu ne boo gisee lool loolu bokk na ci mandargaay yawmal qiyaama te wallahi ñu ngi koy dund waaw kenn ñemeetuloon wax seen doom ay enfants rois des enfants reines yu raw waaw te buccatiku te ñàkk ñàkku bi ak waaw xamuñu nu ñuy waxe xamuñu nu ñuy daxe di jàng seen parents yi ñoo xam ne seen parents yi lépp ci seen seen seen xol bu xat waaye nag day day xat waaye nday la lu doom gi man di def ci yu bon du ko désilité waaw du tee mu xëcc ko ci boppam saa su ne bu sonnee fii mu ne li ñuy def di wër di def lu ko neex bu feebaree ba amul lu mu lekk nday jee sonn waaw du nelaw ku mu xam ne man na ca dara moo ciy jóg waaw koo xam ne da ciy topp noon ba mu jóg bu jógee moom la njëkk a fël fële doole ja ko amug eh, ah, am santé mayaat mu suqalu ci nday ji lay njëkk a wéq wéq jàll nekkaat seen ne woon ay pour dëgg des traîtres wallahi am na abna yoo xam ne ay traîtres ay xawana dëgg la dañ leen di gis yow yow moom bu borom bi la nattoo ba nga gis ñu mel noonu sa xol day dagg te yaay ji du bëgg kenn wax doom ji dara keneen ku gis lu ñaawloo sax leen biir bi naan ko eh yow yow waa yow so lii ngay wax ak bi da nga am problème bo bo attention ah, mère bi ci boppam yow lay mere yow. eh déedéet bàyyi ko bàyyi ko du dara kii yow lay mere te pourtant xam na ne yow yaa nekk ci dëgg waaye cofeel gu nday bi am ci doomam moom muy exploiter loolu moom ci yaayam côté bu bon bi di ko maltraiter wallahi am na yaay yu bari lii la dund lii seen dund lépp lii la waaw dañuy jékki rek bu ñuy génn àddina dañuy génn àddina vraiment ak naqar waaw ak naqar la ñuy génn daanaka sax moo leen di faat ñu commencé am feebar yu amul woon te dara tegu leen ko dudul seen doom ju réew ji waaw koo xam ne kenn yow ko mais nag yu bari retour de kii rek la waaw monnaie de leur mooy bu ko nekk ne ndaw tamit bëggoo ko yar ku wax nga ne dañ ñoo ko bàyyi di ko defal kese li mu bëgg muy jaay ak ak réew a gu mag nekk gone ay deux ans di def lu ko neex ku laal laal nga ne bal. yaa ngi suuqat safara yow wallahi yaa ngi xamb yaa ngi dajale matt yi la nar a taal ëllëg yow meer wala yow paa doom da nga koy yar bu nekkee gone mais doo bàyyi doom lu ko neex lay def kuy wax wax nga de nga mere ko bëgg dogoog moom ndax sa doom bii nga xam ne li muy def yaa gina xam ne yow li mu nekkee du yoon nga bàyyi ko noon mu màggee rek lii lay julli lay jur an talida al amatu rabbataha yonent bi alayhi salaatu salaam wallahi huwa saadiq wallahi mooy ki nga xam ne mooy ci dëggu mooy ki ñuy dëggal moom yonent kon mu ne ko mandarga ngo <laughs> mu ne ko beneen mandarga wan taral xufaata al uraa uraa al alata ri'aa ash-shaa'i yatatawaluna fil bunyaan ah ñi nga xamante ne ay alxufin amuñu sax daal lu ñu sol ndax ñàkk waaw alxufa nga xam ne dañoo rafle waaw ñi nga xam ne dañoo rafle allahu akbar amuñu lu ñu sol nga xamante ne nii al-ura dañoo rafle al-hufa amuñu lu ñu sol ay daw la al-ura rafle aala ñàkk moo tax al-imam an-Nawawi mu ne rahimahullah wal aala al-fuqara mooy way ñàkk ñi nga ñooñu nga xam ne noonu lañ mel borom bi yàttal leen nag ci jamono ji jamono di dox bay borom bi génne leen ci situation boobu yàttal leen ci ndabu alal yi est ce que dañuy am alal ngir sante ko yàlla déedéet yata toobaluuna fil bunyan ñu ngay njëkkalante ci kan moo dàq tabax kan moo dàq jënd ay terrain kan moo dàq yëkkati ay air plus plus plus plus jëm ci asamaan mel ni daal liy wane réussite mooy tabax na dix étages Almadies am na fay terrain am na fay kër Parcelles Assainies naka noonu ah Jacques Mbao noonu ah Rufisque ah fële waay ca Thiès foofu yëpp ca Jacques yooyu yëpp am na fa yëkkati na ah mel ni course poursuite ci nan laay tabaxe loolu mooy ci waaye naka noonu ak duwal waaye bay na duwal diggante dëkk yi xoolal course biñ newee ci quel pays dispose la tour la plus longue du monde hein réew yi nga xam ne lan lañ leen xame woon ay sàmmkatu gëléem ay Koweït ay Dubaï ay Abu Dhabi ay kii ay njëkkalante ci kan moo yor les gratte-ciel yi dina mag wa an tara al al shaat yatataawaluuna fi al-bunyaan ñuy njëkkalante di gën ci kan moo gën a ci ay ay gratte-ciel ay li nga xamante ni mooy ay cité waaw waaw alaysa hada huwa wa'du sadiq wallahi daanaka ku am benn ba gën a rëy keneen a ngi def sa wet ga pour ñëw dépasser la projet bu la dépasser yaka toogal ni woon na ñu ngay gën a yuqam dëkku la di gën a kawel kawelu ca kaw fil bunyaani ci tabax waaw waaw léegi bi yeneen ma lay saab saab daldi tontóoli lii nag tekkiwul ne nit gis nga li mu wax yatatawaluna loolu boo bon di def yooyu ngir concurrencer ci mbiru àddina ay walla kii am na man dina xam na man dama ko kii walla tabax de lii man il faut ma am lii parce que non moom non yow xam nga yow est ce def nga lii mun a wax al muraqaba hein est ce que def nga loolu xam mu ne defoo loolu de mukk kon waaw mooy at takaasur boobu borom bi doon ŋañ naan alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqabir loolu moo garaaw sa nga jël ko ak ko ci am amu àddina teereewu àddina tabaxu àddina alalu àddina nekk ci loolu te ku ci nekk mooy du ma sa doyal mukk bu jeex mu jëlaat beneen bu jeex mu noonu lañuy nekk hatta zurtumul maqabir ba ni ngeen di dem daal di siyaare ji bàmmeel yi mooy malaaka dikkal leen fas leen fekk yéen a ngi yor projet yi du jeex ci loolu ana borom waaye ki nga xam ne moom xolam borom bee ci moom la ci def mooy borom bi kese ci xajo xolam borom kese moo fi am place kooku kenn neewu ko bul am yoo xam ne ay kër yooyu am ngir man cee. non seulement suturloo fekk tamit loo xam da nga ciy amaale yow sa dund mais man cee dimbali ay nit di ci luy ay nit am ñoo xam ne sax ñenn ñi dañuy gis jàpp ne kii moom këram nii luy kese alors que am na ñoo xam ne da leen a da leen a da leen a te kenn yëgu ko waaw kooku mënoo tëm naan gis muy dem noonu ci muy wax xoolal gaa yi rek yatatawaluna fil bunyan quoi eh. déedéet <laughs> déedéet li bon mooy yéene nit këpp. est ce que jëkkalantee ko ci dugal wala daa gis nit waaw nit ki boo xam ne moom ay complexe immobilier lay kii moom lay gérer ak yooyu ak kii kooku bi na borom bi tax mu nekk nit mu dagal loo xam ne kasbul halal lillahi tabaraka wa taala mën cee dimbali jàmm yi ak kii kooku ndax kooku métier moom loolu muy def dafa jaww ba di dimbali ñeneen waaw te loolu bokk na ci jëf yi gën jëf yoo xam ne day jaww gati day transcender jóge ci nit ki dem ci mën a jëm ci keneen ñoo xam ne ñoom lay dimbali waaye képp koo xam ne nii la mel mooy yatafaawaluuna fil bunyaan loolu moom njëkkalante ah kii def na kon naa def aywa ñu nekk ci noonu déedéet léegi nag bi nga xam ne ci la yonent waaye saab saab wax lii nee na summa intalaq waa ji daal di jóg daal di dem waaw waa ji ñëw na laaj na li ko tax a jóg wax na li nga xam ne moo ko tax a jóg def na ko mu daal di dem summan talaq ginnaaw gi mu dem bi nga xamante ne ni ci la dem Seydina Umar radiyallahu anhu fa labistu maliya ne fa labistu ma sax maliya al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne maliyan ay zamanan tawila mooy maliyan di nga dégg fii li muy tekki mooy ca baat ya nga xam ne moom lañ mujjoon jàng ñu ngi koy waxaale de en même temps buñ ci ñëwaat mooy zamanan jamono joo xam ne tawilan ju gudd wa kaana zalika lii nag yeneen Seydina Omar di wax naan fa labistu maliya nekkoon na zalika loolee salaatan ñetti fan ah al imaam moom fan la jëlee na ñetti fan la ñu ne la parce que hadith bi xam nga après dane rawaahu muslim al muslim moo ko solo buy jeexal waaye du moom kese ko solo na ko ak al Abu Dawud ak seen ibn Hanbal rahmatullah alayhi an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'ayb rahmatullah alayhi léegi boo demee ci sunanu al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi ak sunanu Tirmidhi foofu Seydina Omar radiyallahu anhu dane ah bi mu nekkalee mbir mi ne an qaala an talida al amatu rabbataha wa an tara al hufata al urata al alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan mu ne qaala Umar radiyallahu anhu falaqiyani nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ba'da dhalika bi thalath faqaala ya Umar hal tadri man as-sa'il kon nii lañ ko xame nii la ko al imaam xame mooy boo demee ci sunan Tirmidhi ak sunan Abu Dawud as-Sijistani as-Sijzi rahmatullah alayhima Seydina Omar ci nettali boobu dane Mawlaana Ibnu Umar mu ne qaala Umar sama baay di Umar nee na radiyallahu anhu nee na fa laqiyani bi Yonent bi saa saam tontoo waa ji ba waa ji dem mu ne fa laqiyani nabi Yonent bi saa saam daal di dajeeg man sallallahu alayhi wa sallam ba'da daalika ginnaaw jotaay boobu xew-xew bii ma nettali bi salaas ci ñetti guddi après ñetti fan après fa qaala mu ne ma yaa Umar yow Umar. hal tadri ndax xamoon nga est-ce que xam nga ma ni il ki doon laaj keroog xamoon nga foofu doon laaj ci la ko tontu kon ci nga xam ne kon ñetti fan la dim ma daal li sax mooy ma passé ñetti fan léegi nag yonent bu ñëwaat yi ci saxiixu ci euh, arba kii Riyaadu Saalihiin te mooy riwaa imaamu Muslim bi rahimahullahu taala nee na bi mu kon fa labistu maliya kon xam nañ ne ñetti fan la ma sax ñetti fan après ñetti fan summa qaala nee na yonent bi saa mu ne ma yaa Umaru yow Umar atadri man as-sa'il est ce que xamoon nga moo doon laajte qultu ma ne allahu wa rasuluhu a'lam ma ne ah allahu borom bi tabaaraka wa ta'ala wa rasuluhu ak ndawam bi de sallallahu wa sallam a'lam ñoom ñoo xam ñoom dañoo xam delloo xam-xam ca yàlla ak ndaw alayhi salaatu wassalaam qaala nee na yonentu alayhi salaatu wassalaam ne ma fa innahu jibrilu ataakum yuallimukum diinakum ne fa yëgal ne kookee jibrilu mooy sayyidina jibril alayhi salaatu wassalaam ataakum da dikkaloon lan moo taxoon mu ñëwoon doon laaj laaj lool ci mbooloo dafa dikkoon yu'allimukum ngir xamal leen ngir jàngal leen diinakum seen dox seen dundin mi seen diine seen tëralin mi nga xam ne moom la leen seen borom tëralin mooy lan kooku Jibril la alayhi salaam <laughs> moo tax ñu ko wax hadiisu Jibril alayhi salaatu wassalaam xam nga hadiis bi al imaamu Abu Hurayra da ko solo ta xadis boobu mu ngi ci saxiixayn bii nii mu ne rawaahu muslim bi waxee mu ne rawaahu solo na ko muslim al imaam muslim ibn al hajjaj ibn muslim al qushayri yu an-naysaburi wax naa la ñeneen ñi ko solo sëriñam imaamu ahmad bokku taalibe imaamu tir ah, imam abu dawud ak benn imaamu tirmidhi taalibe imam muslim <laughs> ah jëlee na ci moom xadis ah, imam Tirmidhi ak imam An-Nasa'i ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi waaye hadith bi al imam Abu Hurayra da koo soloo ah da koo soloo hadith bii nii eh, mu nekk ci Sahihayni mu ngi Sahih imam Muslim mu Sahih imam al-Bukhari d'abord mu ngi Sahih imam Muslim ibn al-Hajjaji al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi léegi foofu Mawlana Ibnu Abu Hurayra dane bi waa ji waxee loolu <laughs> mooy lii nii yëpp ah lii nii yëpp ci yeneen i mais mooy ci même terme yi la rek am na quelques kii yu wute mais benn la même laaj yi même tontu yi nee ah yeneen tubaab yi saa bi waa ji waxee ba dem. mu ne summa adbara rajul waa ji bi mu laajee yonent bi alayhi salaatu salaam yooyu wane gannaaw fa qaala rasulullah nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne ruddu alayya rajul ne dem leen dem indilaat ma ci dem léegi ki fi jóge doon laaj dem indilaatal ma leen dem leen ngeen indil ma ko waaw indil leen ma ko raddu alayya ar-rajul na fa axadu rek saxaaba yu tëb <laughs> ah li yaruddu ngir ñu dem ne ko wat kaay wuyu tekkiwul dem leen eh les gars attrapez-moi de du lool de mooy dem leen <laughs> topp leen ci tànkam dem na topp leen ko ngeen ngeen wax ko mu ñëwaat. falam yaraw shay'an gaa yi génn xool fu nekk ñu jaar fa ñëwaat ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun de gisuñu dara. fa qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne nag hada jibrilu jaa li yu'allima an-nas diinahu